بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون léegi nag kon ñu ngi ñëwaat ci laayaab ñeent fukk bi ak ñett fi nga xam ne ci la Firawun daldi waxee la nga xam ne moom la dig ñi nga xam ne ñooy njabaramkat njabarkatam yi ñu jële ci gox yi empire bi ci jox eh, nguuram gi fu nekk ñu jële leen fëkk ne bu dee yii na gañe di ngeen bokk ci ñi may jegeñal ci sama bopp xaala ginnaaw gi nag ñu ne woon ñépp nee nañu tekk def nañ les derniers règlements ñoom ñoom ji ñoom magicien yoo yële ana mbir ne man la mujjee xaala mu wax lahum ñeel leen Muusa Seydina Muusa alayhi salaam bàyyi leen bañ def seeni déebaa déeb ak Firawna ba toog qaala mu wax leen lahum wax leen moom Muusa seydinaa Muusa alayhi salaam ne leen alquu daal di leen sànni maa antum mulquun aywa sànni leen yéen saxara yi njëkk leen yéen yéen gàngoor ak firawna yi ci magiciens yi yéen sànni leen li ngeen di sànni fa alqaw ci saase gaa yi sànni xibaalahum seen buum ya ñu yoroon wa isiyahum ak seen yat ya seen yat ya ak seen bant ya ñu yoroon ñu sànni kook buum ya wa qaalu ba ñuy sànni nag ñu ngi naan bi izzati firawna waat nañ ko te ñu ngi jaar ci teddaanga firawna ko kaweem inna dëgg-dëgg ñun la nahnul ghaalibuuna waat nañ ne ñun jabarkatu Firawna yi ñooy gañe te ci turam la ñuy commencer ak teddaangeem sa majesté par la majesté de Firawna nous serons les vainqueurs ñun ñooy ñi nga xam ne ñooy gañee fa alqa bi ñu ko defee nag loolu nag bañ ko defee nag mooy indi nañ fa spectacle bu garaaw comme ni ko borom bi daal di dool di waxee ne wa jaa u gaa yi indi fa bi sihrin azim ci mooy njabar goo xamante ne nii gu màgg la te extraordinaire lañ fa def ah du ay falaa falaa de vrai njabar lañ fa def léegi nag fa alqa bi ñu ko defee nag fa alqa te borom bi dinañu leeral bi ñu ko defee mbir mi xaw a kii Seydina Muusa alayhi salaam am na lu mu yëg quand ba suñu borom ne ko bul tiit dara yow yaay faa yow yaa leen di faagaagal yaay leen di noot kon nag fii nag duggul ci détail yooyu mooy dinañ ko gis yeneen i saar inshaa allahu taala kon suñu borom ne fa alqa Muusa ñoom bi ñu sàññee seen buum yéeg li nga xam ne seen yat yeeg yooyule te tàmbalee nee nañ ci li nga xam ne mooy izzatu firawn ci li nga xam ne mooy teddaanga firawna kuene ñoom ñooy gañee léegi nag seydina Muusaa sànni asaahu yatam wañ ko xame woon fa idaa hiya talqafu maa yafikuun yat wa commencé di for par benn di lekk par benn di leen wan maa yafikuun li nga xam ne moom lañ fa duur ci li nga xamante ne mooy seen jabar boo nga xam ne dara neen la loolu yat yi yatu seydina Muusaa bi mu ko sànnee mu nekkul jàng wan na leen ñoom ñëpp benn par benn léegi di leen wan ba yàq yépp ak buum ya nekkooni jaan daal di jeex takk ba saaseer ba mu demee noonu fa ulqiya ca saase mu sànni as-saharatu ña nga xamante ne ñu mooy njabarkat ya saaji diina mooy ñoom ñépp ñu daal di rot daal di sujjóot ni mu gën gaawee xaalu ñu ne aman naa ci saase ñu ne ñun de gëm nañ bi rabbil alamina gëm nañ ci bu gi nga xam ne mooy boroomu mbindeef rabbi Muusa yéen nit ñi ñu tiim Firawna ak waa mbooloo bu ngeen xamul ñun nii ci kan lañu ñu gëm léegi mooy kan te wommatu nañ mooy rabbi Muusa boroomi Muusa nii taxaw wa Haarun ak frère am bii taxaw di Haarun alayhim asalaatu wassalaam mooy gis nga boroom xam-xam dëgg-dëgg bu àndul ak fanatisme ak nekk fii daan bu gisee dëgg moom da koy gaaw nangu waaye nag bu dee boroom xam-xam bu ànd ak fanatisme ku parparloo loolu mooy yées ndax day xam ne lii mooy dëgg waaye mu gëmm ci parce que rek ay ñoñam ak li mu miin liñ fekkoon bàyyi ak maam wute nañu lii mu gis te lii mooy dëgg mu bañ na du ko bàyyi loolu nag ñoo yées gaa yi ne biñ dëgg ci saase ñoom ñu ne gëm nañu de ca saase léegi ne mooy rabbi Muusa wa Haarun boroomu Seydina Muusa ak Haarun xaala Firawna nag jël kàddu gi ndax é lii problème am na de xoolal dëkk bi yëpp daje gaa yi di wax ne gëm nañu ki nga xam ne kat man dama leen a dajale woon ngir la boole leen ci cérémonie bi suñu fête bu nationale bi ci suñu fête bu royaume bi fi nga xamante ne suñu fête bi nga xam ne ñun ñépp ko bokk man maa leen jiite dama ko defoon ngir ñu neenal lii fi Seydina Muusaa mi alayhi salaam ak Seydina Haarun indi ñi ma indi woon ngir ñu neenal loolu lële ñu gëm ko devant tout le monde ñépp di ko gis lii ban publicité moo gën a gaaw ci lii Seydina Muusaa di woote Firawna nag daal mer xaala mu ne leen amantum lahu ha comprendre naa te jëli naa leen man Firawna bu ngeen foogee ne seen cinéma gi man jëliwuma ko amantum lahu yéen daal da ngeen koo gëmal lim leen di wax lim leen di woonaan rabbul alamin daal ngeen gëmal ko loo lële qabla lu jiitu an la lakum ginnaaw bi nga xam ne ci la leen joxe ndigal lii du dara yéen ndeke njabar gi ngeen fi def indi nii moom mu indi daal bi lekk ja bantam bi lekk yi ngeen fi kii yëpp du dara lu dul lool ndigal la kese façon ndigal la bu leen jox ngir ngeen mën a gëm li nga xam ne moom la fi indi innahu dëgg dëgg man nag jëli naa leen tax xam naa la mu wat naa ne Seydina Muusaa mi mooy seen ponkal ma mooy ki mooy seen seen seen ngand ma bi nga xamante ne nii allamakum moo leen jàngal as-sihra li nga xamante ne mooy maji mooy njibar dara lu dul mooy seen ustaas bi gën mag mooy seen professeur kii mooy ki nga xam ne mooy seen ki de dàqam njabar moo nekk nii rek nekk yéen ngeen day élève am fala sawfa ta'lamun wallaahi xel seef ngeen yéen ñii de fala sawfa xel seef ngeen moom sax wax wallaahi fala sawfa ta'lamuna waat naa ne yéen di ngeen xam ni de mooy xel seef ngeen a xam tey laa leen di mbugal mbugal mu tar te dinaa leen wax devant tout le monde di gis ban mbugal laa leen di teg bu ko defee keneen kuy xalaat ci mbooloo mi keneen dina gëm moom kin fuy kimi li muy woote rabbul alamin lu mel noonu moo lay dal kaay nag ma wax leen li ma leen di teg man na la uqatti'anna wat naa ne dinaa daggaate aydiyahum dinaa dagg aydiyakum seen tànk yi yéen seen loxo yi bokk wa arjulakum ak seen tànk yi min xilaafin ci jàllawle wala usallibannakum bu ma paree ci loolu nag dinaa leen wat naa ne dinaa leen daaj ajmaina mbooleem seen amul kenn ci yéen njabarkat yi ne gëm ngeen lu dul ne nii laa leen di def bu ma tag bu ma daggee loxo gauche loxo càmmoñ tànkum ndejoor laay dagg muy tànkum lii ba pare nag mu desala benn tànk ak benn loxo ma jël la daaj la ci garab yi bu ko defee ñépp di gis ngir xam ne képp ku fi kii cëy man Firawna ku fi gëm keneen ku dul man ak li fi waa ñoom Osiris ak Usi ñoom amoon raaw gaa yooyu sama maan yi nee woon a di nga xam ne lii moo lay dal léegi nag loolu la leen wax xaalu mu tëkku leen nag kon lii nee na lii laa leen di teg xaalu magicien yëpp wax leen waxandoo ko benn doo ko benn baat ne ko laa dayra amul genn lor ci li ngay def mooy garaawul quoi Firawna mooy ñun tiituñu lii nga ñu wax de lii nga ñu dëkkoo ne da léegi da ñuy faat te li ngay def mooy da ngay dagg suñu loxo yi ak suñu tànk yi ci jàllawle ba pare daaj ñu ay pont loolu garaawul laa dayra amul benn lor de mooy ne amul garaawul comme que ñun loolu boo ñu ko defee après fu ñu jëm inna ñun ilaa rabbina boo ñu defee loolu ba ñu faatu fu ñu jëm suñu borom xaalibuuna fa lu ñu jëm de mooy garaawul fa la dellu loo xam ne lu mu metti metti fa ñu jëm ka fa ñu jëm mooy borom bi nga xam ne mooy alkarim moo ci tedd te moo ñuy teral foo fële waaye ku ñuy yóbbu foo fële bu dee ne dee de toute façon dinañu faatu léegi yow nii nga ko bëgg a defee baax na ñun boo ñu ko defee it mooy fa ñuy mujjee mooy ca suñu borom loolu kay kon laa dayra amalu genn lor Firawna defal li nga xalaat léegi nag <laughs> lii nag moo gën a metti Firawna xam nga gaay despote yépp dictateur yi lii leen gën di jéem a ah, non mooy ñu wax ñu mel nii nekkul luñ doon xaar nga ne leen waaye ba nga kii ñu ngi xaar doo loolu da leen di may kii mais li leen gën a metti mooy nga ne leen waaw defal li nga bëgg ah, en tout cas man li ma gëm moom ci laay ne loolu ñoom ñépp ci yem ak ñi nga xamante ne dañuy jaay kilifa ba pare nekk ñoo xam ne ànduñoo xam-xam dara tekki seen mbir ci force nit ñéeg walla lii la lii nga war a def mooy ne buñ gisee koo xam ne daneen ne ah ñu gis seen doom joo xam ne boo jàng na xam ne lii ko baayam wala waajuram yi nar a def loo wala magam ji wuute nag li yonent bi alayhi salaatu salaam jàngale mu bëgg forcer ko naan ko génnal ci loo quoi bu bañee ne non man xoolal man nag man ngaa def lu la neex waaye lii moom ko bàyyi loolu moo ko gën a metti que moom mu taxawoon bi wax beneen wax moo tax Firawna nag loolu la nag Firawna nag ne bi nga xam ne noonu la demee mu ne léegi njabarkat yi di continuer na ko defal lu la neexaa ah, ñun graawul ndax ñun ci suñu borom boo ñu faatee ci suñu boroom la ñuy dellu dafa la ñuy jëm de inna ñun innat maaw ñun daal li ñu xemmeem te di ko yaakaar daal mooy an yaghfirana rabbuna suñu borom daal du ñuy jéggal xataayaana suñu ñaaw ñaawteef yi ñu fi nekk woon doon def ak njibar nga xam ne lépp neen la woon ak bokkaale gi ñu ko doon bokkaale gëmuñu ko woon ba nii an kunna awwalal mu'minin mu jéggal ñu ba pare boole ñu